bismillahi irrahmani irrahimi wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma baadu fa yaquulu alcheikhu abulmahamidi alcheikhu ahmadulxadim alayhi ridwanulbaaqi alqadim fi qasidatihi masalikul jinan fi jamci ma farraqahu ddaymani radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma fi almuqaddimati fi faslin fi tasawwuf waraddu kullal mazaalimi ilaa arbaabihaa kamaa nadamtu awwala faraaji'an nizaamanaa lil axdari tajidu waadihan wuduuhal qamari kon fii la ñu yemoon jeexaloon nañu ko ah ñu ngi woon instant bi waxoon nañu dañoo entre parenthèses dañoo tegali tuuti masaalikul jinaan daal di dem ci lan ah li nga xamante ne mooy al jawharun nafiis fii nasri aqdi ah ki nga xamante ne nii fii. min aqdi nasril <laughs> voilà foofu lañu ne woon nekk comme que Serigne bi radiyallahu anhu nee na leeral na wàllu tuub gii ci téereem boobee lu jiitu woon mu leeral ko fa comme ni weeru mat sëkk di leeree léegi nag ñu fa ne woon ak ñu ngi woon ci fi nga xam ne ci la doon wax mu ne waa bu nekk di wax wala yaqulu asbiru quoi damay muñ hatta hadaani saahibul ghufraani fa inna da alaamatul xidlaani foofu lañ yemoon bu mu na nekk naan bon bàyyi leen ma ci quoi hatta hadaani ba ni nga xam ne ci la may gindee saahibul irf ghufraani boroomu njéggalaa koon gi borom bi tabaaraka wa taala bés bu nam ne ma génn ci bàkkaar bi yegg dina ko nam xam nga wax yooyu waxu dëgg la mais yuraadu biha baatil waxu dëgg la boo xam ne neen la ci waaja koy wax daal di daal di namm parce que amul kenn koo xam ne dina tuub wala muy def bàkkaar wala sax muy def lu baax lu dul daa fekk mu neex yàlla mais da koy wax ngir lan ne kon ba kon saabu bu ngeen ma gisee ma nekk ci rek daa fekk mu neex yàlla kon nag bàyyi leen ma li neex yàlla mooy ma nekk ci bàkkaar yi wala iyaazu billah mu ne moo tax mu ne loolu xam nga loolu pexem iblis la ne waaye yow xanaa borom bi waxul ne moom wa ma tashaa'una illa an yasha allahu rabbul alamin est-ce que waxul ne yéen du leen soob lu dul mu soob borom bi nga xam ne mooy borom mbindee nga ne ah kay mu ne kon nag lii nga ne fi ko bëggee dindi ko dindi bul déglu ñoo ko saasal ñoom gaay yi. dañoo soxor quoi ne am ci moo leen metti waaw ñàkk alal tax la bàyyi lii bëgg rek nga mel ni ñoom dañoo bu borom bi bëggoon nga dindi ko da neex moo tax mu def ngay gagner ay euro million ñoom perte muñ uti nga ciy am li ngay am mu ne bu wax loole ndax ba ba wax yow ba yàlla génn ma waay man de borom njéggalaakoon gi bu ma gindee daal dinaa génne ko mu ne loolu nag alaamatul xillaani màndargaay texee di la ak gàccee mu ne ma shaqawati wa raynil qalbi inni a'udhu minhuma bi rabbi mu ne ndax gis ma non seulement màndargaay gàcce la ma shaqawati waaye màndargaay lan kene kooku moom ci texee di mu ngi ci ala shafa jurufin haar mu ngi ci peggu safar loolu ak texee di màndargaay texee di la nekk ci bàkkaar mooy moom moom si ki sàkkawul ne li nekk baaxul de mais mu naan bon bàyyi ma nii rek bon gars yi ba yàlla gindi ma gindeegu ma bàyyi leen ma ma dund sama dund gone laa da ma jee toll quand bu ma màggee dinaa def ni mag ñi di def waaw mu ne loolu nag laa lay wax loolu non seulement mandargay texee di la ak gàcceel waaye maa shaq maa shaqawati mbaal dar gaay gu ànd ak loo xam ne gàcce gu ànd aku texee di war raynil qalbi te màndargay xol boo xam ne dafa xomaat la waaw xam nga xol day kallaa bal raana ala qulubihim ma kanu yaksibun suñu boroom nee na kallaa jàjju leen gis nga gaa yi yéeféer yii bal li am ba des raan dafa xomaak comme gis nga weñ gi nga xam ne dafa suulu ci suuf si ba suuf si lekk ko ruuy beeg yooyu di muy xomaage ba boo ko yóbboo ci càmm la bi bijoutier wala ki nga xam ne mooy le forgeron mu war la koo tëggaatal euh, kooku gis nga ni mu koy tëggaate mooy kooku fekk mu ngi xonq ba daanaka léeg-léeg sax danaa la weñ ngi baaxatu ma dafa xomaa ko xomaag ba daanaka mënatuñ ko c'est irrécupérable mënuñu koo récupérer waat mu ne lii nag mandargaay wax yu mel nii mandargaay xol bu xomaag la tal dara jógul fen kallaa bal raana ala qulubihim dafa xolaat ndax saa boo defee benn bàkkaar comme xadisu ibn euh, Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu mu ne yonent bi alei satu na nit ki fu mu defee benn bàkkaar am malaaka bi day tomb kii daa mel ni xol bi daa mel ni page bu weex feuille bu weex tàll bu defee benn bàkkaar ñu ci tomb tomb bu ñuul gis nga bu demee ba mbir mépp ñuul fépp kooku mooy ar raynu bi borom bi di wax mooy kallaa bal ala qulubihim ma kanu yaksibun te loolu tekk jógewul fenn lu dul ci li nga xam ne moom lañ doon fàggu ci yu yées kon nag mu ne loolu bu ko def de ndax lii mandar non seulement mandar gay texee di ma shaqawati wa raynil qalbi mu ne nag inni man bàmba ah a'udhu maa ngi muslu radiyallahu anhu minhuma ci ñaar yi ma wax texee di ak xomaaku xol maa ngi ciy muslu ci ñoom ñaar biram bii dem ci sama gannaaw boroom di laqatu ngir mu musal ma ci mu ne wa hakada beneen mu léegi nag ba léegi mu ngi lay continuer les chartes yi foog naa yaa ngi jàpp ah wa min shurutiha waxoon na la nadaamatun tuub wa niyatu ak yéene que ne doo ci dollu ci luy des doo dellu ci bàkkaar bi ak bakkaar yi ci li nga xam ne moo des sa dund waaye mooy moom ci boppam bokk na ci charte yi il faut mu nangu bàyyi bàkkaar bi nga xam ne moom lañ tuub waaw loolu gisoon nañ ko waaw léegi nag ci la waxaale woon bu mu fi naan di yéexal ak naan waaw bàyyi leen ma rek noonu ba yàlla mu ne nag léegi léegi nag muy continuer mu ne bokk na ci charte yi wa hakada raddu almadalimi jamia yuaddu min shurutiha inda almuti mu ne wa hakada ba léegi raddul mazalimi mooy delloo tooñaange ya nga defoon ya nga tooñ jël ko alalu jàmbur ak ku nit ñi jël ko téye ko récupérer ko di ci dund di ci tedd yooyu yëpp jamia mbooleem seen dang leen di delloo yu at dañ koy delloo yu addu yooyu dañ koy compter min shurutiha que ne loolu delloo leen loolu compter nañ ko lim nañ ko ne ci charte tuub la bokk indal muti' te ka nga xam ne moom la ñuy topp waaw léegi mu ne li annahu fardun fa man tarakahu mukhaffifan faqad asa malikahu mu ne li annahu ndax delloo googu nga war a delloo nit ñi ba nga jëlee seen àq ba nga nee tuub nga sa digganteeg sa borom ah waxoon naa la bu dee ko te julli moom yàgg sa borom kese la mais bu dee loo xam ne àqu jàmbur nga jël yàlla jéggal ma kese bu ci jël de euh, affaire yi nga delloo ko voilà yow nga dégg sàcc suufu jàmbur ba pare ne tuub na mais quand même bon qu'il ah, dañ naan la ban tranquille yow xanaa wéroo ah da delloo suufu jàmbur voilà loolu bokk na ci liy wane ne yow dëggu nga ci sa tuub lépp ngay delloo jamia mboolem seen waaw mu ne ndax delloo googu fardun farata la du loo xam ne dañ la cee jox choix nga naan bu ma neexee def bu ma neexut non non farata la parce que moo ko alalu jàmbur bala sant delloowal mbiru jàmbur farata la fa man tarakahu képp ko ne nag tuub na ba pare ne sama digganteeg sa borom mais àq yi ma yoreel nit ñi dara laa ko dul delloo muxaffifan xaalam nekk état am nekk aji woyofal mbir moo mais di delloo mazaalim yi yi mu jële ci nit ñi faqad asa kooku na ko leer ne dëgg-dëgg daal dinay mooy malikahu boroomam bi nga xam ne moo ko moom te ko bind mu ne léegi nag muy leeral léegi waa man nan laay delloowee mazalim yi <laughs> nan lay delloowee tooñ yi nga xam ne dama koo jël àqu nit ñi nan laa koy delloowee ndax man na nekk àqu boo xam ne dama wax ci nit yàq dara xam nga loolu àq la waaw mooy nga yàq daram dem yàq réputation ne sa waay la gis nga seen kër moo ko tas ñoo sawaay lii yàq ba gaa yi gëmatuñu ko këyitu risla gu yées boo sax moo ko gën a moo ko gën a diis ci ngelaw lu loo xam ne ouragan buy naaw waaye ji kenn bay yàq daram ci dëkk bi ñamu xamaloon di kii gumb bu ñëwee rek ñépp noppi wala naan non sawaay man xam naa ba beneen yoon quoi lépp yow yaa ko def ndax yaa yàq deram loolu foog nga réparer ko am boo xam ne alal la comme alal joo jël comme suuf yi ñu la waxoon bien matériel wala immatériel wala monnaie wala xaalis wala yu mel nga jël ko wala yooyu ay yéreem ne ko tungaañ toje ko dem sa yoon frigo nga ne ko nga ne ko ràngit jël para bi kii ba bokk euh, waaye sa waay yooyu ak rajo oto ba yooyu nag nooy def hein dangaa danga koy delloo voilà léegi nag nan nga koy delloo moom lay leeral nii mu ne ginnaaw bi mu la nee delloo gi farata la mu ne summa almadalimu atat qismayni amwaalana aradan bi ghayri mayni moom lañu wax sànq <laughs> voilà mooy summa ginnaaw gi nag almadalimu gis nga tooñaange yooyu yooyu nga tooñoon nit ñi jël ko seen ak atat dikk na qismayni ci ñaari dafa xaajaloog ñaari xaaj amwaalan am na yoo xam ne ay alal la comme xaalis wala bien matériel comme kër wala rajo bu ma sàcc wala yu mel noo le loolu da koy delloo xaaj bu njëkk bi aradan yoo xam ne deru nit ki réputation nit ki nga yàq bi xayri may ni yoo xam ne wax jii ma wax amul du wax ju sutante <coughs> voilà mu ne nag léegi nag mu lay wax nag nan ngay def bu dee alal yi nan ngay def bu dee lële der yi nga yàqoon nan ngay def mu ne fal yarudu dil amwaala lil arbaabi in wujudu dahra bil artiyaabi mu ne fal yarudu di waa ji na delloo laa wax al am waala ndeem dëggu na ci tuubam ni alal yi mu yi mu ne ronqee toje ko ci gaa yi jël ko ci ñoom lil arbaa bi ña ko moom na leen ko delloo bu dee tuubam dëgg na in wujudu fekk bu dee trouvé na leen yow ma dem New York te dama faa jaafu dafa escale masuma faa dem parce que man aw ma sax këyitu New York mais li ma nekk ci aéroport bi rek sàcc naa fa dara ñibbi si euh, sawaayu Sénégal ne xaas Dakar toog te leer na ma ne foofu moom ah <laughs> sama demaat fa la yoruma këyitam dama doon def rek escale jóge woon fee ñu ñu ñu ñu ñu jaare la ma fa léegi yow kooku xam nga trouver waajooju muy benn américain bu dëkk New Jersey sa waay daje woon ak yow New York nga nga nga sàcc portaabalam am wala sàcc li nga xam ne loo xam ne montre la waa sawaay moo tax kooku xam nga trouver ko day jafe moo tax mu ne in wuñu